fa yaqulu al-imaamu al-haafidu al-hujjatu al-alamu abu zakariya yahya ibnu sharafin an-nawawiyu ad-dimashqiyu ash-shaafi'iyu rahimahullah fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam <coughs> fi albaab asalaasu mi'a wa waahid wa sittuun wa an Usaamata radiyallahu ta'aala anhu ani nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala idhaa sami'tum at-taa'uuna bi ardin falaa tadkhuluuhaa wa idaa waqa'a bi ardin wa antum fiihaa falaa taxrujuu minhaa muttafaqun alayhi kon al imaamu al haafiz an-Nawawi rahimahu llaahu ta'aalaa anhu wa ardaa ñëwaat ak ñun fi ñu yemoon ci chapitre trois cent soixante et un baabu karahati alxuruji min baladin waqa'a bihi alwabaa'u firaran minhu wa karahiyati alqudumi alayhi ci suñu jotaay bii ñu génn gisoon nañ xadis bu njëkk bi mu doon xadis mille sept cent quatre-vingt-onze jeexaloon nañ masala yi nga xam ne ñu newoon ci biir walillahi alhamdu wal minna mu doon xadis bi mu noon wa an ibni abbasin radiyallahu anhuma anna al-khattabi radiyallahu anhu xaraja ila Shaam hatta idaa kaana bi Sarra laqiyahu umaraa'ul ajnaad Abu Ubaydata ibnul Jarraah wa ashaabuhu radiyallahu ta'aalaa anhum ajma'iin. tey ñu war a jël xadis bu mujj bi tamoo ci tegu te junjoon nañ ko wax ko waxati ko waaw <coughs> waaw <coughs> mu ne. 1792 wa an Usaamata mu ngi jële ci Seydina Usaama radiyallahu ta'ala anhu wa arda an innabi muy jële ci yonent bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi annahu qaala nee na ida sami'tum at-ta'un bu ngeen déggee li ngeen xamante ne mooy peste bi ardin muy sévir ci ab dëkk waaw ah. ñu déclarer ko la peste est déclarée en tel endroit ci benn bërëb fala tadxuluha bu ngeen dem di fa dugg de yéen ñoom fa fekkul yéen ña fa newul wa ida waqa bi ard waaye bu dee la peste la peste peste bi daal di amee bi ardin ci ab suuf ab territoire foo xam ne rot na fa wa antum fiha mu fekk leen nag ca biir fala taxruju minha bu leen fa génn mu ne xadis bi muttafaqun alayhi al imaamu al xaafidu al buxaari na ko noon al imaamu abul xusayn muslim ibnu al xajjaaj abdullah al qushayri an-nisaburi rahmatullah alayhim bokk nañ ko solo léegi laaj bu njëkk bi mooy est-ce que ñoom ñaar dong ñoo ko solo ñu ne la déedéet al imaamu Maalik rahimahullah imaamu daaril hijrati solo woon na ko bi nga xam ne mooy eh, kitaabul jaami' maa jaa'a fi at-taa'uun na ko noon al imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal rahmatullahi alayhi solo na ko na ko na imaam Abu Isa at-Tirmidhi rahmatullahi ala al-jami' al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala andi na ko ci buntu biñ newoon bi weesu ah kitaabu tibb baabu maa yu maa yuzkaru fi ta'un hadis bii la njëkkoon indi avant hadis Seydina Ibn Abbas mi biñ fàttali léegi ne Seydina Omar daa génnoon di dem Sham hadis Seydina Usaama bii la njëkkoon indi waaye indi woon na ko indi na ko tamit ci yeneen i bërëb eh, yoo xam ne foofu la ko njëkkoon indi nag ci téere bi muy kitaabu ahadiisil anbiyaa salawaatullahi alayhim baabun moom di Seydina Usaama foofule hadis boobu indi na ko tamit kitaabul xiyal baabu maa yukrahu min al ixtiyaal fil firaar min at-ta'aam maanaam buñ jëlee bu njëkk bi kitaabu tibb baabu maa yukrahu fi at-ta'aam mu ne haddasanaa Hafs ibn Umar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 160 waaw mu ne qaala mu ne axbarani Habib ibn Abi Thabit mu nekk ma xabaare mooy Habib ibn Abi Thabit di Habib ibn Abi Thabit Qays ibn Dinar Abu Yahya al-Asadi mawlahum al-Kufi al-A'war génn àdduna 119 am nañu ne 122 wallahu ta'ala a'lam wa rahimahullah annahu qaala nee na sami'tu moom Habib ibn Abi Thabit mu ne sami'tu Ibrahim ibn Sa'd mu ne dégg naa Ibrahim ibn Sa'd di Ibrahim ibn Sa'd ibn Abi Waqqas Euh, Malik ibn Uhayb ñii ne ibn Uhayb ibn Abdi Manaf ibn Zuhrata al-Qurashi di doomu Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu euh, Ali Sa'd génn àdduna après les années cent euh, mu ne dégg na ko <coughs> qaala mu naan sami'tu Usaama ibn Zayd Ibrahim ibn Sa'd radiyallahu anhu maa ne dégg na Usaama ibn Sa'd moom mii nag du saxaaba Ibrahim ibn Sa'd doomu Sa'd ibn Abi Waqqas waxoon nañ ne Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas mooy waa al ashara al mubashirina bil janna moo ci gënoon a gudd fan te moo ci guddee mu ngi génn àddina ci jamonoy Seydina Muawiya radiyallahu anhu ci la génn àddina kii nag doom ji moom ginnaaw yeneen saa saa la juddu voilà bokk la doomam dem doon wax boobu doom jigéen la bàyyi woon ba muy waaj a faatu Makka de ba yonent bi alayhi salaatu salaam mu naan yonent salaatu salaam ah man de maa ngi dama borom bi damaa defal alal maa ngi nii di ragal génn àddina benn doom jigéen laa fa bàyyi est-ce que du ma afatasaddaqu bi sulusay maal yi est-ce que du ma jël sama deux tiers alal daal di koy saraxe yore saa sam ne ko déedéet voilà boobu benn doom jigéen la amoon alors que ñi après lañ judd Ibrahim ak dinañ gis yeneen frère am yi rahmatullahi alayhi annahu qaal kon Ibrahim ibn Sa'd radiyallahu anhu ma mu ne mu ne annahu qaala mu ne sami'tu Usaamata mu ne dégg na Usaama ibn Zayd di Usaama ibn Zayd ibn Haaritha ibn Sharahil ibn Ka'b ibn Adi Ah, ibn Abdul Uzza ibn Yazid ibn Imrul Qays ibn Nu'man ibn Amir ibn Abd Wudd ibn Kinana ibn Awf ibn Zayd al-Lat ah, moom Abu Muhammad ñii na Abu Zayd ñii na Abu Yazid ñii na Abu Haritha al-Kalbi al-Madani nekkoon Hibb al-Hibb ibn al-Hibb génn àddina la 54 am na nag ñu ne 58 am ñu ne 59 mais amaana bu njëkk bi mooy li gën a dëgër inshaa Allahu ta'ala di saxaaba di doomi saxaaba mais maamam tamit saxaaba la woon voilà mooy Usaama ibn Zayd Haarisa tamit sahaaba la radiyallahu taala anil jamii yuhaddithu Sa'da moom Usaama di nettali moom mooy Ibrahim dane fekk na dégg na Usaama ibn Zayd radiyallahu anhu nekkoon soppee yonente bi alei di doomu soppee yonente bi alei saa salam di nettali baayam di Sa'd ibn Abi Waqqaas anil nabi radiyallahu anil jamii di jëli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala idha sami'tum bit-taa'uti bi ardin falaa tadkhuluuhaa wa idha waqa bi ardin wa antum biha fala takhruju minha nee na fa qultu anta sami'ta yuhaddithu sadan wala yunkara Habib ibn Abi Thabit ne ma ne ma ne Ibrahim bi ma waxee lii na ma moo dégg Usaama di nettali baayam lii jël ko ci ren saa ma ko yow yaa dégg Usaama di nettali sa baay Saad lii tam Saad wàccu weddiwu ko <laughs> dinañ gis lenn mu ko waaw mu ko waaw. noonu laa ko déggee waaw te moom kese moo ko fekkee dinañ ji yeneen riwaay yi foofu lay gën a leere que euh, li nga xawante ne ni <laughs> mu ngi noonu léegi imaamul Buxaari yi bi kitaabul euh, al anbiya salawatullah alayhim te loolu imaam Muslim bi yëpp da koo dajale nga xam ne boobu da jaar jëli ci Abdul Aziz ibn Abdillah mu muy al al Uwaysi Abul Qasim rahmatullahi alayhi moom mu ne haddathani wax nañ imam Malik da koo solo rahmatullahi alayhi gis nañ ko sànq wa e, e, muy imaamu daaril hijra noo gisuñu ko du riwaayam lañ gis léegi foofu mu ne mu jëli ci Malik ngi Malik ibn Anas ibn Abi Amir ah Malik Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbahi al-Himyari imaamu daar al-hijra génn àddina 179 am Muhammad ibn al-Munkadir eh keroog <laughs> ah, ah, Muhammad ibn al-Munkadir mi xam nga sëriñ imaam Malik bu mag la woon waaw muy Muhammad ibn al-Munkadir ibn Abdillah Abu Abdillah ñu ne Abu Bakr al-Qurashi at-Taymi al-Madani mooy keroog bi imaam Malik di wax génn àddina 127 mooy biñ naan woor bésu àjjuma kese dàq ko di ko woor ah yonent saa salaam mooy loolu dañ koo tere imaam Maalik xam nga ni ngi jëlewoon ci moom mu loolu moom euh, gisul dara lu ci nekk te gis na ah déggul kenn koy tere te gis na kenn ci boroom xam-xam yi koo xamante ne day koy dàq sax di ko wuyoo loolu am ñu ne Muhammad ibnul Munkadir nii la imaam Maalik di wax bii la <laughs> loolu am na fu ma ko gis ku euh, euh, foog naa imaam al-Qaadi Iyaad wala al imaam Ibn Abdul Barr bu ma juumul ñoom ñaar kenn ci ñoom ñaar laa dégg muy wax loolu quoi la bon <laughs> laa dégg ne aw ah oui yaa ko man non laa liir <laughs> voilà loolu laa ko bu ma bu ma nee dégg naa imaam an muy wax loolu ça ne veut pas dama koo dégg nii mooy dama koo liir fan laay gis imaam an-Nawawi ah xanaa ci génn xam nga ne taxul ñuy wax. mais mooy euh, moo waroon wax ne kooku noonu mu naan imaam Maalik naan te gis na kenn ci boroom xam-xam yi fii gisul kenn fii ci waa ahlul Madina mu muy mu ba imaam kii An-Nawawi bi mu nettali lool ne lii gis waaye keneen moom gis na leneen voilà moom am na nga am ci le fait que hadith yi da <laughs> da gis na kenn ci boroom xam-xam yi muy dakk sax àjjuma di ko woor. léegi am ñu ne kookee xam nga kan la mooy Muhammad ibn al-Munkadir nii la woon muy sëriñam bii loolu keroog dama ko bëggoon a préciser par sama xel génn ci walillahi alhamdu wal minna kon imam Maalik an Muhammad ibn al-Munkadir rahmatullahi alayhi wa Abdun Nadr mu jël ko tamit ci beneen sëriñ nga Abu Nadr Salim ibn Abi Umayya al-Qurashi at-Taymi Abu Nadr al-Madani rahimahullah génn àddina deux ans après euh, euh, Ibn al-Munkadir di cent vingt-neuf kële 127 la génn même bu dee am nay wute mais loolu mooy li gën a siiw rahmatullah am na nag ñu wax ba 136 loolu lu yéeme la wallahu ta'ala alam kon Abu Nadr mawla Umar ibn Ubaydillah muy Abu Nadr euh, wax nañ ko sànq rahimahullahu ta'ala euh, mu ne an Amir ñoom ñaar ñuy jële Muhammad ibn Munkadir ak Abu Nadr an Amir ibn Sa'd euh, kii beneen frère Ibrahim xam nga kay sànq euh, euh, ci Ibrahim la kee jële woon muy Ibrahim moom la Habib ibn Abi Sabit jële woon muy Ibrahim ibn Sa'd kii nag beneen frère Ibrahim la waaw mooy Amir ibn Sa'd waaw ibn Abi Waqqas de Amir ibn Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anil jami' àdduna moom la 103 am nañu ne 104 wallahu ta'ala a'lam de frère Ibrahim bële an abihi muy jële ci baayam moom Amir euh, di jële ci Sa'd ibn Abi Waqqas annahu ah, Euh, mu ne moom dégg na annahu sami'ahu yas'alu Usaamata ah, ibn Zayd mu ne damaa dégg sama baay man Aamir di Sa'd ibn Abi Waqqaas radiyallahu anhu mi njëkk a tirer flèche ci l'islam waaw moo njëkk a sànni xeej ci l'islam ci xare nee na moom laa dégg radiyallahu anhu ni muy jaay ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam moom la yeneen saa salaam doon wax naan hada xaali bu ko gisoon léeg-léeg muy ñëw yeneen saa salaam ne sama nijaay yi ngi di ñëw de. kan moo am nijaay gu mel ni moom <laughs> nee na dama koo dégg man sa man man amir ma dégg sama baay di laaj Usaama annahu mu dégg ko mu naan ko maa nga sami'ta min rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fi ta'un naan ko Usaama waaw yow lan nga dégg man euh, maa la koy laaj lan nga dégg yonent bi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam mu koy wax ci wàllu li jëm ci ta'un lan la ci wax waaw lan nga dégg yonent saa salaam wax ci li nga xam ne mooy ta'un léegi nag Seydina Usaama nag daal di koy tontu nag ne qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fa qaala Usaamatu Seydina gis nañ ko sax radiyallahu mu ne qaala rasulullahi sallallahu xam ne mooy taa'uun peste rijsun mbugal la waaw mbugal la am mbugal la rijsun adaabul boo xamante ne nii ursila dañ koo wàcce ala ta'ifatin ci benn mbooloo min bani israil ci waa banu israil ala nabiyina wa ala israil afdalu salatu wassalam aw ko boog ala man kaana qablakum wala mugal la mu ñu sànni woon ci ñi nga xam ne ñoo leen tiitu woon fa ida sami'tum yoneen saa sallam ne tekki bu ngeen déggatee bihi ci moom peste bi ardin ci benn suuf fala taqdamu alayhi bu leen fa dëgmal di fa dem wa ida waqa bi ard waaye moom peste bu dee daa wàcc rot ci benn suuf wa antum biha bu fekk leen fa falaa taxruju bu leen génn firaaran minhu di ko daw qaala Abu Nadr Abu Nadr ne laa yuxrijukum illaa firaaran minhu bu leen génne lu dul daw waaye euh, kii wam bii nettaleen bii muskil la mooy waaw laa yuxrijukum illaa bu leen ma génne mu ne bu leen génne xam nga wax ji nii laa yuxrijukum bu mu leen génne illaa lu rot firaaran minhu <laughs> moo la ñoom imaam An-Nawawi ne hee hee lii problème la ah. waaw imaamu Nawawi ne ma lii moom gandum problème la waaw lii moom mooy mooy mooy gandum problème riwaay Abu Nadr bii <laughs> eh, waaw non lii moom daa am problème waaw moo tax al imaam al-Hafiz an-Nawawi mu ne lan Abu Nadr mu wax nii riwaayam bii am na problème ah léegi déglu ko <laughs> day dégg imaamu Nawawi li wax mu ne eh, kanta <laughs> kanta kanta riwaaya abu nadr bi waaw la yuxriju illa firaaran minhu mu ne fi ba'd an ci al-minhaj sharh sahih muslim ibn al-hajjaj mu ne daal dinay rot ci ci ci yi ñu solo sahih imam muslim firaarun la yuxriju illa firaarun minhu mooy bi raf pas firaaran wa fi ba'd ya ci firaaran comme ñun niñ mooy def ko nasab ah, mu ne wa kilahuma bu ci nekk ci ñoom muskil daa andi loolu problématique la min haythu al-arabiyya ci côté làkk arab mu ne wal maanaa maanaa de mooy mu ne qaala al-qaadi mu ne al-imaam al-qaadi Iyaad ah, ibn ah, ah, ibn Muusaa al-Maaliki rahimahullah dëkkoon fii ci Rabat ci Maroc mu ne wa haadhihi riwaaya da'iifa inda ahli al-arabiyya mufsidatun lil-ma'naa mu ne hadi riwaaya bii moom illaa firaaru nag illaa firaara na ci yem bu mu leen génne lu daw loolu mu ne Euh, riwaay la boo xam ne bu wéradi la ci waa waa ahlul arabiya sax làkk bi ba pare day yàq maanaa bi xadis bi wax li anna zahiraha ndax li feeñ ñi ci biti mooy al min al li kulli sababin illa li firaarin fala man'a min mooy këne li ñu tere mooy génn ci dëkk boobee am peste bi bépp sabab bu kii rek mën na laa génne ba des illa li firaarin mooy dañ ñoo tere nga génn boobu dañ laa tere nga génn nga génn sabab bu nekk nañ la bul génn illaa ba mu li firaar yi man aminu bu dee nag daw ko ndax daw génn ngir peste bi ragal ko bañ mu laal la bu dee loolu kenn terew ko alors que wa hada diddul murad lii boo wutit li li li yonen saa sallam bu wax te loolu hadith biñ génn bu Seydina Omar bi leeral na ko Seydina Abdurrahman ibn Awf li wax xam nga wute naa ngi ida sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alayha wa idha waqa'a bi ardin wa antum biha fala taxruju firaaran minhu lii la bu ngeen déggee la Seydina Abdurrahman ibn Awf waxoon Seydina Umar radiyallahu anhu dégg na saa saa mu ne bu ngeen déggee li nga xam ne mooy peste bi ci ab suuf bu leen ko dëgmal di fa dugg waaye bu rotee bi ab suuf mu fekk leen fa bu leen ba génn ngir ko daw te masala yooyu taxawoon nañ ci réew mi la mën a waxe ne mooy sabab bu nekk tere nañ leen ngeen génn ko ngeen génn ko bu leen fa fekkee peste di am ci territoire boobu suuf soosu waaye bu dee ngir daw ko la dara newu ci moo tax imaam al-Qadi Iyaad wax lii ne loolu moom mafsadatun lil maana waaw da'ifa 'inda ahli al-arabiyya mafsadatun lil maana li anna zaahiraha al-man'u min al-khuruj li kulli sabab illa li firaarin fala man'a fi wa hadha diddu al-muraad mu ne wa qaala jamaa am na nag benn mbooloo bu ne inna lafdata illaa huna ghalatun min ar ñu ne non illaa bi loolu ak njuumte la amu kenn ci ñu toxal xadiis bi ñoo ci dugal illaa waaw waaye mbir mi du loolu ah non loolu loolu kenn waxul loolu ah. bi waxul ne illaa bi amu ci mooy kon boo dindee illaa bi affaire bi maanaa bi day day day day nekk loo xam ne après day jaar yoon voilà. parce que bu boobaa euh, euh, maanaa bi lii lay doon mooy <laughs> euh, fa ida sami'tum bi bi ardin fala taqdamu alayhi wa ida waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju illa firar fala yukhrijukum illa bi ngay dindi waaw bu mu leen génne mukk firaaran minhu ngir daw waaw bu mu leen génne ci dëkk boobu ngir daw ko ñu ne lii la lii moo dëgër kantaa lële moom dara la dëgëru voilà loolu am njuumte la boo xamante ne kenn ci yi moo ko ci dugal illaa bi mu ne was sawaabu mu ne li li jub halfuha kama huwa al ma'ruf fi sa'ir riwaya waaw li dëgg mooy illaa amu ci comme li nga xamante ne noonu lañ ko xamee ci yeneen riwaaye yi wax ci wàllu wi mu ne qaala al qaadi ba léegi al imaam al qaadi Iyaad ibn Muusaa al Maaliki rahimahullah nee na wa xaraja ba'du muhaqqiq al arabiyya li riwaayati an-nasb wajhan mu ne rek lenn ci ñi nga xam ne ñoo xóotal masala bi ci ñi nga xam ne ñooy waa làkk bi ci wàllu arab ñoom dañoo génne ne bu dee illaa firaaran am na benn wàll buñ ko mën a dégge boo xam ne dina jub fa qaala mu ne waajoojee huwa mansuubun ala al xaal mooy dañ koo nasab ci xaal waaw qaala walam fatu illaa bu boobaa euh, euh, kon kon mooy état bi nit ki di nekk bu boobaa kaddu gi nga xam ne moom lañ def illaa mooy huna lil ijaabi laa lil istithna waaw wa taqdiru la taxruju idan ida lam yakun xurujakum illa firaran minhu wallahu alam mu ne kooku ne mbir mi kon illa du du du excepté du lu ñu seppee lay tekki bu boobaa non day wane ne lii dee lii maanaa bi lii la li ñu koy nattale bu mu leen génne bu leen génn mukk bu dee ne past bi daa du rot ci benn euh, euh, gox mu fekk leen fa ah alhamdulillah bu dee ne ida lam yakun bu dee nekkul xurujakum seenu génn illaa nekk lu dul firaaran minhu ngir daw koo tax loolu bu leen ko def voilà mu ne wallahu taala aalam loolu la al imaamu al xaafidu al an an an an Nawawi rahimahullah daal di toxale jële ko ci ki yoo xam ne mooy hmm, al imaam al qaadi Iyaad rahimahullahu taala rahmatan waasi'a voilà kon euh, loolu la quoi Ah. waaw waaw ah. ah. am na nag imaamul xaafis na xajar ginnaa développé côté bi hmm? euh, ci wàllu illaa beeg yooyu ah que moom lim gis li gën a jege mooy illaa bi zaida la an zaida waaw laa boobu laa tuxuriju bu lee loolu en tout cas li ci imaamu Nawawi wax doy na imaam alxaam na xajar gin na yaatal boo demee ci kitaabu ahadithul anbiya salawatullahi wasalaamuhu alayhim daal di wax loolu wax na ko kon riwaayé bii noonu la demee voilà mooy gis nga Abu Nadr riwaayé laa yuxrijukum illaa firaaran minhu li nga xam ne moom la ci boroom xam-xam yi wax ne loolu moom dara la demewul noonu quoi <laughs> waaw waaw loolu tekkiwul loolu ah ne loolu amul amul loolu te ne mbir moom bu bu leen fa bu bu mag ngeen mag ngeen ah, mu des bu dee daw koo loolu xam nga ne loolu lay bi dëggal léegi kon mu ngi noonu al imaamu léegi ñuy gis al imaamu muslim abul xuseyn rahimahullahu la ko indi mu ngi baabu at-taa'uuni baabu at-taa'uuni voilà at-ta'un waaw wat-tiyar wal-kahana wa nahwiha mu ne haddathana Yahya ibn Yahya mu ne nettali nañu suñu sëriñ di Yahya ibn Yahya ibn Bakr ibn Abdurrahman ibn Yahya ibn Hammad at-Tamimi al-Hanzali mawlahum ñi ne min Qaril Abu Zakariya an-Nisaburi al-Khurasani at-Tamimi ñi al-Hanzali gane àddina 142 génn àddina 226 rahmatullah yaani qaala mu ne qara'tu ala malikin mu ne jàng naa ci Maalik gis nañ ko san imamu daaril hijrati an Muhammad ibn al-Munkadir wa bin Nadr mawla Umar ibn Ubaydillah rahmatullah alayhim gis nañ leen sànq an Aamir ibn Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anil jamii' an abiihi annahu sami'ahu yas'alu Usaamata ibn Zayd ma sami'ta min rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi at-taa'uun fa qaala Usaamatu radiyallahu anil jamii' qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam at-taa'uunu rijsun aw 'adaabun ursila ala bani israila wala man kaana qablakum wa ida sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alayhi wa ida waqa'a bi ardin wa antum biha fala taxruju firaran minhu léegi imam Muslim précise li imam al-Bukhari yi indi woon fële wa qaala Abu Nadr mu ne kanta Abu Nadr moom riwaayam dana laa yuxrijukum illaa firaarun minhu voilà yii na naan yenn riwaay run la wax yenn ran <laughs> waaw bu mu leen génn la lu dul rek ngir daw ko xanaa loolu loolu gisoon nañu li ci problème bi ci nekk voilà léegi fii mooy nii la ñëwee xoola imaam muslim am na noo xamante ne noonu la ko ëndee woo xamante ne euh, euh, euh, dane riwaay yu wute la indi voilà <laughs> waaw yu yu wute la indi waaw xoola xoola bi xoola nañ ci gis ñaar walla ñett hmm? Euh, mu ne haddathani Muhammad ibn Hatim mu ne nettali na seen sëriñ di Muhammad ibn Hatim ibn Maymun al-Baghdadi rahimahullah Abu Abdillah euh, al-Marwazi al-Mu'addib bu génn àdduna 235 rahmatullah alayhi qala haddathana Muhammad ibn Bakr mu ne kii nettali mooy Muhammad ibn Bakr Muhammad ibn Bakr ibn Usman al-Bursani Abu Abdillah ñi ne Abu Usman al-Basri génn àdduna 203 rahmatullah alayhi qaala axbarana ibnu Jurayj mu ne ki leen nettali ibnu Jurayj di Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibnu Jurayj al-Qurashi Abul Walid ñi Abu Xaalid rahimahullah gane àddina quatre-vingts génn àddina cent cinquante rahmatullah alayhi qaala axbarani Amru ibnu Diinaar mu ne Amru ibnu Diinaar moo ma nettali al-Makkiyu euh, al-Jumahiyu mawlaahum Abu Muhammad rahimahullah gane àddina quarante-six génn àddina cent vingt-six léegi mu ne moom am mu ne moom Amru ibnu Diinaar moo ko nettali anna Amr ibn Sa'd anna Amir ibn Sa'd kaana Amir ibn Sa'd gis nañ ko sànq radiyallahu rahma radiyallahu an ali akhbarahu anna rajulan kaana benn waay sa'ala Sa'd ibn Abi Waqqas an at-ta'un dane daa benn waay bu laaj sama baay man Amir ibn Sa'd ci wàllu peste bi quoi lan la ci leen saa saa fa qaala Usaama te fekk moom Seydina Usaama ñoo ne woon Seydina Usaama radiyallahu anhu Zayd ne ko ana ukhbiruka ne ko man maa lay xabaare qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam huwa adaabun aw rijsun arsalahu Allahu ala taa'ifatin min bani Israa'iil aw naasin kaanu qablakum voilà fa ida sami'tum bihi bi ardin fala tadxuluha alayhi wa ida daxalaha alaykum fala taxruju minha firara nii la ko ëndee fii al imaamu ki nga xamante ne mooy muslim après mu teg ci beneen waaw mu ne bon boobu mu jaar Abu Tahir Ahmad ibn Amr ibn wa Harmala ibn Yahya bon rahmatullahi alayhi maa ngi ne ñoom ñaar jëlee jëlee leen xabaar woon nu Wahb Abdullah ku yole ci Yunus ibn Yazid abu ah, ah, ibn abi Najjad al-Ayli rahimahullah an ibn Shihab az-Zuhri qala akhbarani Amir ibn Sa'd an Usamata Amir ibn Sa'd mu jële Seydina Usama ibn Zayd an Rasulillah sallallahu alayhi wasallam mu ne inna hadha al-waj'a gis nga mettit gi wopp gi awi saqam wala feebar bi mu ne wopp bi wala as-saqam mooy feebar bi rijsun mbugal la udiba bihi ba'd al-umam qablakum dañ cee mbugaloon lenn ci xeet yi leen jiitu woon summa baqiya ba'du bil ard ginnaaw gi mu des ci suuf fa yadhabu al marra wa ya'ti al ukhra léeg-léeg mu dem ba ñun jàpp ne ah peste bi éradi nañ ko éradiqué nañ ko wala jeex na demal na boppam mu jékki rek ñëwaat waaw fa man sami'a bihi bi ardin képp ku ko déggati ci benn dëkk falaa taq falaa yaqdamanna alayhi bu mu ko gënmal di ko dikkal mukk wa man waqa'a bi ardin képp koo xam ne moom peste bi dafa rot ci benn suuf wa huwa biha bu fekk ko falaa yukhrijannahu al firaaru min bu mu ko génne bi ak daw ko bu mu ko fa génne voilà léegi xoolal boobu mu andi beneen nañ ci yokk beneen ak beneen <laughs> waaw mu ne mu ne mu jële ci Muhammad ibn Musanna mu ne ak euh, Muhammad ibn Musanna la jële bii moom imam Muslim mu ne haddathana Muhammad ibn Musanna bi al-Zamin sëriñ waa kutubu sitta qaala mu ne haddathana ibn Abi Adi rahimahullah an Shu'bata an Habib gis nañ ko sànq mooy Habib ibn Abi Thabit mi gisoon ca càllale bu njëkk ba rahmatullahi ala al-jami' qaala kunna bil madina Habib ne dañoo newoon madina ala sakini afdalu salatu wassalam fa balaghani mu daal di may jotee anna ta'una kana peste bi qad waqa bil kuufa kana kuufa de peste baa ngi koy sévir la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim bi Kinda tey nga doon Kinda kuufa fa qaala mu ne li Ata ibn Yasar waxeeru mu ne Ata ibn Yasaar bi al-Hilaali mawla Maymuna bint al-Haaris di ndeyu jullit ñi radiyallahu ta'ala anil jamii Abu Muhammad ñi ne Abu Yasaar ñi ne Abu Abdillah gane àddina l'an 19 ci xilaafa Seydina Umar ibn al-Khattab génn àddina l'an 94 radiyallahu anil jamii waxeeru ak keneen tuul moom ne ma inna rasulallah ne ma man Habib eh dawal yàlla le sûrement dafa bëggoon a dem boo Ata ne ko eh yow Habib inna rasulallahi sallallahu alayhi wasallam yëgal ne dawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam qaala nee na ida kunta bi ardin boo nee ci suuf fa waqa biha test ba daal di fay rot fala taxruj minha bu fa génn wa ida balaga wa ida balaga bu dee daa jotee ah wa ida balaga ka bu la jotee bi ardin ci suuf wa ida balaga ka bu dee daf laa jote annahu bi ardin kene pest ba mu nga ci suuf daa am benn suuf bu nekk falaa tadxulaa bu fa dem di fa dugg qaala nee na Habib ne ko eh ne ma ne ne ne ata ne ko yow am lii nga ne yonent bi saa saa moo ko wax ci kan nga ko jële waaw lii la de non xam-xamu yonent saa saa dañuy laaj ñun nag bi ñu ñàkkee lii ci la mawdu yi gaa gën a waaw mooy dañuy toog mën nañu toog nii dégg benn oustaz ci rajo wala benn conférence buñ dem mu waxu xadiis mais buñ ñëwee sa xool est lii nii surtout loo xam ne mooy dafa bizarre ko wax la joo xam ne ah lu bizarre mooy loo xam ne euh, li ma jublu ci bizarre mooy loo xam ne euh, da nga koy doon dégg ñun ñun dañ koy jàpp gaaw ko mokkal di ko nettali sa duñ xool nii est-ce que waaw mais ñoom nag euh, taabi'i yi yu mel noonu surtout parce que li ñu xamoon ñii ay borom xam-xam la am na xadiis yoo xam ne ñu siiw yoo xam ne boo ko waxee gars yi dañuy jaaxle boo tax mun a ko waa yow lii ku la ko jël foo ko jëlee ku la wax lool.